moo tuddoon al-Mughira al-Mughiratu ibn Shu'bata ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn Sa'd ibn Awf ibn Qayqasi ath-Thaqafi Abu Isa ak Abu Muhammad dañ koy dàkkantale Abu Isa dañ koy dàkkantale abu muhammad waaye dañ koy dàkkantale abu abdillah looloo doon turam di al di doomu ku ñuy wax Shu'ba Shu'ba moomu di doomi abi amir boobu di doomi ku ñuy wax Mas'ud Mas'ud di doomi Mu'attib muy dem ba ci waa Thaqif ci waa Thaqif la bokkoon comme Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moom nag euh, Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mu ngi tuub laata umratul Hudaybiya laata ci sixième année bi ci umratul Hudaybiya ci la tuub moom nag histoire lu doy waar la ak ni mu tuube ndax comme ni nga xam ne noonu la ku mel ni imaam al-Waaqidi te riwaaye imaam al bi mooy ne dëgërul waaye Ibn al-Kalbi na ko waaye seen nettali yooyu dafa am cosaan ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi ci nettali bi muy nettali ci mbiru umratul Xudaybiya gazwatul cosaanu nettali bi ñuy wax mu nga fa imaam al-Waaqidi na ko noon imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi daal dina koy tudd imaam ibn Hisham tamit daal dina koy tudd imaam ibn Hisham moom it daal dina koy tudd moo tax imaam ibn Hisham moom li mu ko wax dafa gàtt te dinañ ñëw ci wax jooju na ñëw ci riwaay bi nga xam ne moo gën a gudd muy riwaay imaam al-Waaqidi wax naa la Abul Aswad non imaam Ibn al-Kalbi te cosaanu xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi imaam al-Waaqidi mu ngi ko jële ci Seydina al-Mughira mooy ci càllaleem ba ci al-Mughira ibn Shu'ba mu ne qaala al-Mughira ibn Shu'ba mu ne al-Mughira ibn Shu'ba nee na kunna mutamassikiina bi diinina wa nahnu sadanatu Laat fa uraani law ra'aytu qawmana qad aslamu ma tabi'tuhum mu ne ñun nag mu ne ñun de dañoo nekkoon ñun ñun dañu nekkoon ñoo xam ne ñu ngoyoon ci suñu diine yi lañu wa kunna sadanatul laat te ñun ñoo doon toppatoo suñu yàlla joo jële ne woon saqiif di àll at ñoo ne woon lee gardiens du temple bi nga xam ne falañ defoon suñu yàlla ju mag joojale di laat di ko toppatoo di ko diw ka raaya ka cuuraaya ka parfum ngir gaay buñ ñëwee gina gina gina dagg ci laat waaw ñoom it ñu koy gina gëm mu ngi mel ni boo gisee gaay yor xërëm yi rek ak garab yi ñuy sotti soow yi yooyu yépp ñoo ko def waaye luñ ciy gina def di gina gëm mbir mi te ñoom ñoom la bu ñu toogoon dara du mu ne kon ñun dañu newoon ñoo xam ne dañoo moyoon téye bu baax suñu diine wa nahnu te ñun sadanatul laaj nee na man gisoon naa sama bopp taj amoon naa yi man li ma li nga xam ne moom laa façon tamul leer ma mooy ne bu ma gisoon samay ñoñ sax dugg ci lislaam man duma leen topp ci diine jii ma fekk samay maam laay ne muy abadatul awthan di jaamu li nga xam ne mooy xërëm yi ñoom laat ak manaat ak gaayoo mu ne fa ajmaa nafarun min bani malik al wufuuda ala al muqawqis wa ihdaaha wa ihdaa'i hadaaya la mu ne nag benn bés benn mbooloo ci waa bani malik te dëkkoon saqiif taaif sama mbokk yi bëggoon dem fi nga xam ne mooy al iskandariya fële ca Égypte ngir gisi seen buur ba di Muqawqis ngir ñu dem ci al Muqawqis joxaale ko li nga xamante ne def fa délégation dem fa waaye joxaale ko li nga xamante ne nii mooy ay hadiya mu ne fa ajma'tu al xuruj ma'ahum léegi nag ma jël décision fas yéene ànd ak ñoom ndax al-Mughira ibn Shu'ba moom bokkul woon ci waa Banu Malik ñii moo tax dina ko wax léegi nee na ma jël décision bëgg ànd ak ñoom fasta shartu ammi Urwa ibn Mas'ud nee na bi ma waree bëggee def lool nag ma daal di waxtaan ak consulter ammi sama baay tex Urwa ibn Mas'ud di Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi fa nahaani mu ne ma déedéet boo ma déggalee daal bul ànd ak ñoom waa lu tax xanaa kay nit koo xam ne gis na ñi mu dëkkal bëgg entreprendre benn voyage boo xam ne ab buur lañuy ñuy seeti joxaale ko ay cadeau ma bëgg cee ànd nga ne ma lu déedéet xanaa kay ku la ne déet dina la wax lu tax mu ne ko laysa ma'aka min bani abika ahad fa abaytu wa sirtu ma'ahum nee na nag sama bàyyi tax boobu Urwatu ibn Mas'ud fi mu ko teg mooy ne parce ñii nga nar a àndal ñoowu neen la yow yaa leen nar a rax àndoo kenn ci sa doomi bàyyi nee bi mu ma waxee lool fa abaytu ma daal di bañ wa sirtu maahum ma dox ànd ñoom mu ne wama maahum min al axlaafi gayri fekk al-Mughira ibn Shu'ba moom ci fi mu bokk amul kenn koo xamante ne nii nga xam ne allié la ñoon yu mag tamit ci waa banu Malik te mooy fi mu bokk amul kenn ci ñoom koo xam ne moo àndoon ak moom mu ne xatta daxal naa al iskandariya ñu daal di dem ba àgg Alexandrie fële ci Égypte mu ne ñu fekk al Muqawqis mu ngi toog ci benn kiwam bu yaatu ñu keral ko ci géej gi noonu ci buntu géej gi mooy ci tafes gi sorewul noonu mil ni rek xam naa ay kabano yooyu mais nag yi muur buur yi la ñu daal di fay ne nee na bi ma bi ñu rombee foo comme gaal ngay jël nee na ma daal di romb man ma ñëw romb fi nga xamante ni moom fa la newoon mais loolu neexu ko ni ma ko rombe nee mu daldi laaj ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ma laaj yow xanaa xamoo zone bi nga dugg zone protégée buur bi nekk fii ci station balnéaire nekk ci di féex hein di féexal nga naan da jàll yow xanaa xamoo kan la nee na ma daal koy wax ñun li ñu tax a jóg ak fan lañ jóge nee na mu daldi di joxe ndigal ne mën nañoo agsi mën nañoo ñëw mu ne wa ajra alayna diyaafa mu daldi di ñuy ganale defal ñu benn réception bu bakkane mu ne ginnaaw gi summa udxilna alayhi ñu entré ñu ci moom mooy du dangay ànd ak buur bi noonu non dag yi ñoo lay toppatoo en attendant ba sa yow buur bi bëgg na laa gis mais du dëggay ñëw rek noonu dañ la yóbbu am koo xam ne mooy ñëw ne la sa diw bu doon tey fekk la ci salle d'entrée bi c'est monsieur tell ñu ne waaw mu ne veuillez me suivre <laughs> nga suivre ko muy dox ak yow jëm ca kilifa ga ndeysaan ngeen di romb bureau yu bari ba àgg mu ñëw ubbi dugg nag ne la vous pouvez entrer nga dugg nag daal di def ni ngay nuyoo buur nee na bi nga xam ne fa udxil naa bi suñu heure nag bi ñu invité jotee dugal ñu ñu andi ñu fa udxil naa alayhi ñu dugal ñu ci moom fa nazara ila ra'si bani malik nee na mu daldi xool ci waa banu malik fa adnaahum mooy da leen xàmmee mu daldi leen jege ñi wa ajlasahu maa léegi mu daal may toogloo ak ñoom nee na mu daldi di laaj kenn ci ñoom ne leen akullukum min bani Malik al-Muqawqis ne leen yéen ñépp ci banu Malik ngeen bokk qaalu na'am siwa rajulin wahid fa arrafahu bi nee na ñu ne ko waaw ñun ñépp ci banu Maalik da lañ bokk ci waa Saqiif ba mu des kenn ci ñun mooy waa ji daal di koy wan daal koy wan ne ko kii moom mooy ki nga xam ne bokkul ci doomu Maalik yi al ne fa kuntu ahwana qawmi alay wa surra bi hadayaahum wa a'taahum al-jawaa'iza wa a'taani shay'an laa dhikra lahu nee nag ñu demee noonu ma gën a nag ci ñépp gaa yi fa ne yépp ci waa Banu Maalik comme que bokkuma ci ñoom te buur bi xam na leen ma nekk fa ku gën a nag moom buur bi mu kontaan lool ci li nga xamante ne mooy kado bi ñu ko indil wa a'taahum al-jawaa'iz mu daal di leen jox li nga xamante ne nag mooy ay ay mooy cadeau yi ñu ko andil bu ñu leen di lee cadeau du bon mooy waa ki la ko andil it nga am lu ko jox surtout buur te gaa yi dañu muusoo naa ah. en tamit lii tamit day permettre ñu tisser ay liens ay ay lien ak buuru arab yi ak buur yi eh, ajam yi yeneen dëkk yi comme al Muqawqis mi mu kontaan si léegi nag daal di leen jox dara bi ñuy dem nee mu jox leen waaye yow ay kado yu baax wa ataani shay'an la dhikra la kantaa man mu jox ma loo xam ne moom waaye yow mooy du sax lu ñuy tudd tellement ni mu ñàkke fayda ata ni mu ñàkke solo li ma jox mu ne nag wa xarajnaa fa aqbalat banu malik yashtaruna hadaya li ahlihim walam yaarid alayya ahadun minhum muwaasa mu ne léegi nag biñ fa jógee ñu ñu war a ñibbi léegi nag ñoom ñu dugg ci dëkk bi Iskandariya di jënd ay kado ngir buñ demee Saqiif yoo xam ne amu fa ay kado ngir seeni ñoñ mu ne te man al mi ànd ak ñoom mais amul kenn ci ñoom koo xam ne proposé na ma ne ma ah ne ma waa yow xaaral ma jëndal la loo xam ne tamit comme que yow lim la jox bariwul yow it di nga mën a yóbbu sa kër boo delloo nee na amul kenn ku ma ci def lool nee na wa xaraju wa xamalu maahumul xamra fa kunna nashrab fa ajmaatu ala qatlihim nee na nag bi ñuy paree jënd seen yooyu ba ñuy dem ñuy dem nag ñoom ñu jëndaale fa sàngara su baax sàngara moom baaxul mooy sàngara sax mooy sàngara kese mooy sàngara pire mu ne ñun nag dañ doon naan mooy ñaankat nañ woon léegi nag man ma jël décision ne ma jël décision ne kii gaa yi ñoom ñëpp laay éliminer ñoom ñoom ñëpp laay rey xaaral rek nee na nag fatamaaratu wa asabtu ra'si léegi nan laa koy defe man ci sama biir fas naa yéene ne ñii bàyyi leen ci yoon bi nii bu ñu demee ci yoon bi laa leen di kile ñoom ñépp laay assassiné léegi nan la koy defe mu teg plan mooy fatamaaratu nee na ma feebar feebaru moo mel ni ku feebar ne leen da wane ne damaa feebar takk sama bopp bi wa asabtu ra'si ma takk sama bopp bi fa wada'u sharabahum ñu dem nag di dox ba àgg fenn ñu dal di wàcc def escale génn sàngara yi daal di teg fa qultu ma ne leen ra'si yusadda'u walakin asqikum falam yanko falam yunkaru nee na ma leen ah man na xam naa man moom duma mën a naan mais mën naa leen servir ndax sama bopp bi daal mooy metti damaa am mettitu bopp migraine daal moo ma dal quoi mais nag bu ngeen bëggee mën naa leen a servir na gaa yi kenn bañuñu loolu ne ko waaw comme ah, baax na kon man nga ñoo servir nee na fa jaalu fa jaaltu asrifu lahum wa atri'u lahumul ka'sa fa yashrabuuna wala yadruuna hatta naamu sukran fa wasabtu wax qataltuhum jami'an wa axadtu ma ma'ahum na ma leen di jox nag bi leen servir sàngara si mais sàngara si comme que pur la ci yoon dañ cee waroon di dolli ndox ngir euh, euh, li manditel mandi la gi ñu ñu xaw koo wàññi mais bu pur bi laa leen jox noonu laa leen ko jox defaluma leen ci ndox waaw di leen ko jox sër fan saway booloo ma xoog benn ndox gaay yi di naan rek gaay yi di naan nee dañoo naana naana naana naana naan ba dañoo mujj sawaay ne këla ñoom ñépp di nelaw ndax màndite bu jéggi dayo ma leen di jox kaas yi rek ba ni ñuy ne këla ndax naan gu bari nee na nag di ñu nelaw di ñu daanoo ñoom ñépp di nelaw ndax màndi yëguñu foo ne nee na wa qataltuhum jami'an fa wasattu ma jóg jël li ma yoroon gànnaay ray leen ñoom ñépp ma ma'ahum la leen Muqawqis joxoon ñu jënd ci kado ma jël lépp fa qadimtu ala nabi ma jël ko nag ah, ah, yow de boo sama dem Taïf moom mooy sama signé sama acte de mort nee na laa def ma daal di koy jël. lépp fa qadimtu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ma jël ko daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégmal ci moom mu ne fa ajidu jaalisan fil masjidi maa ashaabi nee bi ma ñëwee Medina maa ngi fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam def sama forfait bi <laughs> maa ngi ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi toog ci jàkkaam ji ak saxaabaan yi mu ne wa alayya siyaabu safari nee na ah fekk man maa ngi sol yére yi ma voyagé woon mooy ku lool mooy dañ lay xam yére yére voyagé ko sol boo ñëwee dañ lay xam ne ndax poussière u bi surtout fi mu jóge nee fa sallamtu ma ñëw nag daal di nuyoo ma daal di nuyoo mu ne fa arafani Abu Bakar Seydina Abu Bakar damaa gis rek xàmmee ma mu xàmmee ma nee na fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag bi ma gisee mu ne alhamdulillahi alladhi hadaaka lil islaam amaana Seydina Abu Bakar moo ko ne kii ci waa Saqiif la bokk mooy al-Mughira ibn Shu'ba nee na Seydina Abu Bakar radiyallahu daal di may xàmmee ah. kon yonent mi alayhi salaatu salaam nag bi mu ma gisee ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla sant ñeel ne yàlla alladi mi nga xam ne hadaaka moo la gindi lil islaami ci lislaam moo la gindi nga ñëw wommatu dugg ci lislaam qaala abu bakar seydna abu bakar ne ko amin misra aqbaltum ne ko almughira égypte nga jóge yàlla seydna abu bakar rek mu xool ko seetlu ko bu baax moom waxu fi dara li wax rek mooy nuyoo toog yonent bi alayhi salaatu salaam ne Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko amin misra aqbaltu ne ko du Égypte nga jóge Égypte nga jógeem nee na qultu na'am ma ne ko waaw Égypte laa jóge nee na Abu Bakar ne ma maa fa'ala maalikiyuun ana waa banu Malik ya àndaloon ci sa voyage bi mooy yëg na xam na vo bi am na mu ne ko waa ana sa àndandoo almaalikiyuun ya àndaloon anañ nee na man al mane ko qultu qataltuhum wa axadtu aslaabahum wa jiitu biha ila rasulillah sallallahu alayhi wa li yaxmusaha mu ne ko mu ne ko ñoom ñépp rey naa leen wa axadtu aslaabahum lañu yoroon ci marchandise ak alal yépp jël naa ko wa jiitu biha mu ngi nii moom nga gi moom ngeen gis ma yor nii indi ko ci yonent bi alei satu ngir mu dal di def taxmis bi <laughs> dal di koy séddale ci jullit ñi def ko li nga xam ne moom la aay butin bi di wax wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillaahi xumusa comme ni nga xam noonu lañ ko gisoon ci ghazwatu Badr mu ne nag loolu laa bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jël xumus bi nga xam ne loolu moom moo ko moom li ci des mu déggoon ko fi borom bi wax ñu dugal ko fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko ah am amma islaamuka fa naqbalu wala axudu min amwaalihim shay'an li anna haadha ghadrun wala xayra fil ghadr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ah kon mbir yi noonu la dem amma islaamu ko fa naqbal kantaa sa ñëw jébbalu dugg ci lislaam loolu dañu koy nangu ndax nit du ñëw di dugg ci lislaam nga naan ko eh, eh, eh, jàllal doo fi dugg déedéet non non kenn loolu loolu deme noonu ah. ah moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko islaamu ko kantaa sa wommatu gi dugg ci lislaam lool dinaa la ko nangu fa naqbalu wala axudu nag min amwalihim shay'an kantaa seen alal jii nga fi indi muy alal waa maali bani maalik yi nga rey indi leen kantaa alal ji duma ci laal dara li anna hada ghadrun ndax lii alalu woraate la alalu wor la mooy nit lañoo àndal nga wor leen hein ay nit la ñoo xam ne dangaa ànd ak ñoom nga daal di leen wor rey leen jël seen alal gëm tuub si nga loolu dinaa la ko nangul kantaa alal ji kantaa alal ji duma la ko laalal moo tax ci riwaayu imaam al cosaan bi ci riwaayu imaam al Buxaari ci kitaabu ashurut baabu shuruuti fil jihaadi wal musaalahati ma'a ahlil harbi wa kitaabati shuruut foofu mu ne wa al-Mughiira sahiba qawman fil jaahiliyya fa qatalahum wa akhadha amwaalahum thumma jaa'a fa mu ne ndax al-Mughiira mooy fii gis nga ni ñu ko tënkee ñoom imaam Ibn al-Kalbi ak imaam al-Waaqidi dañoo gën a dugg ci détails yi mu ne ndax al-Mughiira dafa mas ànd ak ay nit ci jaahiliya mooy laata muy dugg ci lislaam fa qatalahum mu rey leen wa axada amwaalahum mu dal di jël seen alal summa jaa ak ginnaaw gi mu daal di dikk fa aslama mu daal di tuub ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala nabi lii mooy riwaaya imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag ne ko amma al islaamu fa aqbal wa amma al maal fa lastu minhu fii shay mu ne ko kantaasa lislaam gi dinaa ko nangu kantaan nag sa alal ji man duma ci nangu dara ndax la alalu wore la wala xayra ci riwaa imaam al-Waaqidi mu tegal ko ci li anna hada gadrun wala xayra fi l mu ne ko ndax alal jii nii alalu wore la te amul yiw ci wor wor amul benn yiw mën a tukkee ci wor mu ne nag bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee fa axadanii maa qaruba wa maa ba'd nee na mooy àddina bi daal li mel ni lu wëlbatiku sama kaw man li ma def yëpp foogoon ne bu ma indee fii léegi lislaam recycler ma ko yonent mi aleyhi salaatu salaam nangu affaire yi nangul na ma sama ngëm mais alal ji nag ah. moom la arab da koy waxe naan fa axadani mu jàpp ma maa xaru ba lu jege wa maa bawut ak lu sori mooy daal mbir salfaañoo sama bopp bi nag ndax alalu alalu alalu alalu wore ku dunde mooy yow safara ngay dugal sa sa kii sa yaram moo tax bépp mu ne yonent bi alei satu salaam bépp yàpp boo xam ne nabata bi xaram ci lu xaram la màgge kooku fal naaru awlaa bi yaram woowu safara moo ci dina yey kon nag lool la te tamit mooy dañ koy gis ne le fait di jël alalu ñu gëmul yàlla dañ koo tee war la waaw mooy alalu yéeféer yi gaa yi wax alalu yéeféer yi nag du rek damaa jël seen cinq mil euros dama toje seenu bus di ci dugg te duma fay dara ci la ab société benn Michel le maraîcher sa waay mu yor busam ut ay busam di ko dawal nekk transporteur yow ngay dugg ci bis yi doo fay dara moo xam lool état bi la transport public bi la wala loolu mooy yoolu yaa ngeen di sàcc yonent bi aleyhi salaatu salaam nee li am na alal ji duma ko laal wala axazu te wax naa loolu mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari mu ne amal islaamu fa aqbal wa amal maalu fa lastu minhu fi shay sa lislaam yi dinaa la ko nangul waaye alal yi aw maag moom dara benn lien aw maag moom du ko laal ndax waraate la moo tax yooyu ay waxi caaxaan de ñoo piye woon samay maam dama leen di piye yow doo sa maam doo sa maam te ñoom ñii du ñoom ñoo piyewoon sa maam wala taziru waziratun wizra uxra benn benn bopp du yenul keneen ay bàkkaaram doo def say tojaange ba pare man sama maam a defoon ñu teg ma pen bi ne ma parce que sa maama defoon loolu mooy ban loi amul amul kon loolu la waraate ci boppam waraate ci boppam baaxul jël alalu yéeféer yi ci bépp anam boo xamante ne nii yow yow du loo xamante ne du butin de du loo xam ne njënd ak njaay la ko may wala lum la may jël seen alal dafa xaraam waaw ndax ñi mu àndaloon loolu ci amaana lay tegu mooy ci wóoluwante moom mu traahir amaana boo te anak al amaanatu tuaddi ila ahli njekk yi nga xam ne mooy kóolute bu la nit ñi wóoloo danga leen a war a delloo kóolute googu mérité li tax ñu wóolu woon na nga bañ a trahir seen espoir biñ am ci yow loolu nag musliman kaana aw kaafir moo xam jullit la wala yéeféer la moo ci yem moo tax booy gis yi xew ci àddina bi yow yow ñu koy def ci mbubb jullit yow tu te tu te ci ban religion lañ ne mooy xamuñu ci dara même bu dee ñu ci ay kanta bu ñuy jullit loolu moom waxi caaxaankat la ay jullit lañu mais jullit day def erreur ak nu erreur bi mën a rëy rëy rëy loolu génnewu ci diine ji mooy bu ñu la amee yow naka la ñuy am ci yow kóolute jox la visa lépp nga ñëw jàngi seeg lépp après nga jël attentat duur gaa bomb mais da war a mériter kóolute googu waaye it naka ngay ñëwee ci dëkk bi lu fi yàqu yaa ko yàq ci dëkku tubaab yi. te yow visa bi joxoo leen suukara ah? sa lool ngay fay foog nga ne sa soixante-cinq mille yooyu ngay fay pour kii na dossier loolu moom moo la fi téye at moom yëpp ak boo ñëwee fii liñ lay jàppale yëpp université bi da ngaa fay yow pour yow jàng moom boo ko fayoon demal demal demal demal Grande-Bretagne nga xool demal Angleterre ndax di nga jànge noonu li ngay jànge France yu mel noonu ñu wóolu la ko defal la loolu yépp amoo dara looy faye gaay lu dul trouble à l'ordre public fu mu amee yow la wala say doom la loolu lu ñaaw la wor suñu boroom lislaam amul benn benn lien ak wor moo tax mu ne ko man dinaa la nangul sa diina ji dugg ci l'islam waaye nag sa alal ji dara laa ci dul laal ci riwaay imaam al-Waaqidi mu ne ko li anna haadaa gadrun wala xayra fil gadr yiw newul ci to ci ci ci waraat voilà voilà léegi mu ne fa wa qultu nag innamaa qataltuhum bi yonent ma ne saab saab waxee loolu man al-Mughira ma ne mais innama qataltuhu wa ma ne yeneen saab saab mais c'est que ñii bi ma leen di nii man maa ngi ñoo ma bokkoon diine ah innama dëgg-dëgg qataltuhum bi ma leen di wa ana ala diini qawmi man ñoom ci seen diine laa newoon thumma aslamtu léegi nag man damaa tuub as maa ngi di door tuub yonent bi alayhi ne ko fa innal islaama yajubbu maa kaana qabla yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko lislaam nag day day màbb li nga xam ne moo ko jiitu woon mooy nit lu def ci kàccoor kàccoor bu tuubee day nekk page vierge loolu nag xéewalu lislaam la xéewalu yàlla la joo xam ne moom la defal pour ki nga xam ne dafa tuub ci ay bàkkaar moo ku nekk julli sax tuub ci ay bàkkaar yéenee niroo yéenee niroo mooy buur yàlla jéggal la fóot la ci say bàkkaar ka yow mi wala dat ka ummuk que bés bi nga xam ne comme bés bi la sa yaay juróom ah kon loolu la ñëwee tuub moom nag treize personnes la rayoon ci gaa yi gaa yi treize lañu woon treize ñépp daal di la ray mu ñëw tuub si nag bi nga xam ne ci la def noonu mu ne fa balaxa thaqifan bi taif fatadaaw lil qitaal thumma istalaxu ala an yaxmila anni urwatu bnu mas'ud thalaatha ashara diya mu ne ba léegi ci riwaayu imaam al-Waaqidi mu ne ñoom ñooñu nag ma rayoon lañu bi ma leen rayee nag waa Saqiif mooy suñu waa dëkk Taayif daal di yëg mbir mi surtout ñoom ci waa Saqiif lañ bokkoon Taayif foofu waa tribu de Saqiif ñu daal di yëg ne man éliminé naa ñi ma àndaloon ñépp di seeni doom fatadaa'u lil qitaal ñu daal di nag woowe arrosa ñu ne léegi ni ñuy def mooy dañuy songu waa Urwat ibn fi mu bokk ci fii ñépp nekk Taayif fi mu bokk waa xiif ne dañuy takk xare dal ci kaw mbokki Urwat ibn yi ngir fayu waaye nag ñu dox jàmm ñu dox am ñu jóg ci ñoom daldi ah dox jàmm ci diggante bi ngir lan ala an yaxmila anni Urwa ibn Mas'ud thalaatha ashara diya sama bayteex bi nag di Urwa ibn Mas'ud mujj moom moo ne waa Saqiif ne leen man dinaa assurer man dinaa yenu treize treize personnes la rey loolu lépp man maa ko yenu Allahu akbar moo tax wa kaana sharifan fi qawmi dina ñëw ci tarjabaam moom Seydina Urwa ibn Mas'ud bu ñuy gis buy tuub al-Mughira ne ah sama daal di may yenul mbir yi la ma mu ne nag wa aqamtu ma'a an-nabi ma daal di nag des ma daal di des ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam hatta tamara umratul Hudaybiya nee na ma daal di des ci yonent bi alayhi salaatu wa bi ma tuubee ba ni nga xam ne nag ci la umratul Hudaybiya xew jot muy dem di umra ji ci sixième année mu ne fa kaanat awwala safratin xarajtu ma'ahu fiiha mu ne nag umratul Hudaybiya bi mooy premier voyage boo xam ne ànd naa ceeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa kuntu akunu ma'a siddiqi wa alzamu rasulallahi sallallahu alayhi wa man yalzamu nee na ma doon ànd ak Seydina Abu Bakar nag laa nekkaloon moom laa ginoon a miin ci mbooloo mi moom daal laa doon takkool te takkoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ku takkoog Seydina Abu Bakar mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga takkool ndax moom ci moom lay ne tout le temps ne nag biñ demee ba waa Quraysh ne yëg leen ne leen du fi dugg mu ne wa ba'athat Quraysh aamal Xudaybiya Urwa ibn Mas'ud ila rasulillah sallallahu alayhi waa Quraysh ginnaaw bi ñu yëgee ne yeneen ci malay saaf saaf mu ngi ñëw ñu ne du fi dugg finalement ñuy yónni ay émissaires yuy dem di wax ak moom fi mu ne fële ca teen ba nekk Hudaybiya nee na waa Quraysh nag yónni Urwa ibn Mas'ud ngir mu ñëw wax ak yeneen ci malay saaf saaf bi mu ñëwee di wax ak moom. wa ja'ala yamussu lihyatahu wa ana qaa'imun ala ra'si rasulillah muqanna'un fil hadiid nee na bi mu ñëwee di wax yonent bi alayhi salaatu di laal li nga xam ne mooy sikki mu yonent bi alayhi salaatu di jàpp di bàyyi ngir wan ne dafa ko jege lool mooy dafa am ñeewante ci moom te jege nañ ne woon aaday arab yi nee na fekk man maa ngi taxaw tiim yonent bi alayhi salaatu wassalaam armé wu daal di muur sama xar kanam gi kenn du ma gis ci feer mbubu koŋ laa soloon nee nag Urwa bi muy def lool yadaka qabla an laa tasila ilayk ma ko eh xëccal sa loxo bi bi ngay jàppee le euh, sikki mu yonent bi alayhi salaatu wa balaa nga bëgg a gisaat loxo doo ko fa fekk mooy doo fekkaat sa loxo bi mooy ma dagg ko léegi gis nañ ci riwaay imaam al Buxaari ba imaam Ibn Isxaaq lan la def dafa mu ne fa kullama ahwa urwa bi yadihi ila lihyati an-nabi daraba yadahu bi na'li sayfi wa qaala lahu axir yadaka an lihyati rasulillah sallallahu alayhi nee na saabu Urwa di wax ak yonent bi alayhi salaam toog di wax ak moom di jàpp sikkim bi nee na ma al Mughira ibn Shu'ba di ko dóor catu jaasi bi tok tok tok tok nga ko hé axir yadak sa loxo bi ngay laale sikki mu yonent bi alayhi salaatu salaam avant muy bañ a agsiwaat ci yow voilà nee na ci riwaaya imaam al-Waaqidi ma ne man haadaa Muhammad Urwa ibn Mas'ud ne ne ko kii kan la yow Seydina Muhammad kii kan la moom waxoon naa la du wax Seydina Muhammad ñun ñoo koy wax ndax temps yi tuubagul waa Quraysh ko yónni ñoom Abu Sufyaan ngir mu ñëw gisee Yonent mi alayhi salaatu wax ak moom maa afaddahu wa aghlala waaye kii ku ko gën bon xol ko gën koo bon waay gin koo ñaawi jikko may wax mu may wax wax yu mel nii di dóor jaaseem ji sama loxo bi cat bi nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ko ibnu axiik sa doomu mbokk bi la de fa qaala mu ne ko sama doomi mbokk or umm al yaa xudar wallahi maa ngi wàcc yàlla ne raxasuma samay loxo ci ñaaw ji nga defoon dul démb laa pare ci fay ji ma la doon fayal diyaay ñi nga rey ñëpp ah, workat bu mag bi yaa ne nii ñuy wax nga naan da jël sa loxo di ma ko dóor sa jaasi di ma ko dóor naan ma axir yadaka qabla an la tosila ilayk waaw ah. kon loolu mooy noonu la kiiwe ba umratul Hudaybiya kon moom nag al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu wa ardaa ku bari woon la lum doon taqoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ghazwatu Tabuuk fekke woon na ko fekke na yeneen xare yi ginnaaw Xudaybiya yi xew xew-xew yu fekke na comme nim ne ci saxiixayni mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dafa bi muy dem Tabuuk dafa jekk mu war a dem ci àll bi mu wax al ne ko mu jël li nga xam ne mooy al-anaza wow muy samp yóbbaale loo xam ne moom lay jàppe nee bi mu demee mu àndak ak moom ba pare bañ sori sori nit ñi nee mu pare ma koy sottil muy jàpp ah moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ma daal di dem ba raxas tànk jot ma dem bay ah, bay xëcc kawas yi ki euh, xuff yim soloon mu ne ma daahuma fa inni adxaltuhuma taahiratayn nee na yonent bi alayhi salaatu ne ko jaru ko bàyyil noonu ci biir ndax man dama leen a dugal dàll yi bi ma leen di dugal dañoo làpp fa inni man adxaltuhuma dugal naa leen fekk taahiratayni ñu nekk yoo xam taahiratayni yoo xam ne yu laab lañ loolu moo tax masalatu alxuf almasu ala alxuffayni moom nii xadiisam bu siiw la moom seydina almughira ibn shu'ba radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina bokkoon na ci ñi nga xamante ne ci saxaaba yi bokkoon na ci ñu ubbi dëkk yu bari ay Hamadan ak yooyu yooyu moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo leen ubbi fële ca bilaadu Iran te mooy ki nga xam ne Seydina Omar defoon na ko mu jiite woon nekkoon na gouverneur de Basra ginnaaw gi mu jële ko fa yóbbu ko mu nekk Kuufa seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaa fekkoon na lu jiitu loolu mu daldi woon koy liggéeyloo mu jiite woon fi nga xam ne mooy al-Bahrain ginnaaw gi mu daldi ko fay jële léegi waa Bahrain daldi bañ ñu indiwaat ko fa léegi seen dihqaan bi dihqaan mooy chef de quartier équivalent wu maire chef de quartier chef de de district mu ne waa Bahreïn bu ngeen bëggee de moom mii duñ ko fi indiwaat moom al bu ngeen bëggee kenn du ko fi indiwaat topp ma ci lii ma xalaat bii ma leen tegal ñu ne ko waxal ñu lay dégg mu ne dajaleel leen ma cent mil ci alal ma dem ci Seydina Umar ibn xalifa bi radiyallahu anhu bu ma demee ne ko al-Mughira mi ñu joxoon mu jiite ñu de moom moo fi lii nii moo ko wor moo ko sàcc ci cent cent mille ngi yoo xam ne ci alal moom moo ko jële ci alalu gox bi daal di koy moomale boppam gaa ah ñi ko ci d'accord ci ci pexe moomu ñu ñu daal di koy jox lépp ngir bañ ñu indiwaat ko fa xam nga ñii moom dalay leer ne bu dee ñoom ñoo tax ñu jële ko fa la tax ñu jële ko fa mooy ne ci seeni manigance la <laughs> léegi nettali bi mu ngi ci na Ibn Asakir mu ne léegi nag mu ñu dajaleel ko alal ji moom monsieur le maire bu doon tey chef de district après de district ja ñu jox ko alal ji nag mu daal di dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fekk Seydina Omar mu ne nettali ko mbir mi ne ko cent mille yii de al-Mughira mi ñu joxoon mu jiite ñu moom moo ko wor moo ko moo ko sàcc ci mbir yi daal di koy féetale boppam Seydina Omar ibn al-Khattab daal di wooloo woolu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ne ko dikkal nii la mooy du ñii rek ñu ne wax na dëgg bay bu doon tey diw a détourné des milliards duñu ko déglu sax ñun wolof yi óoree sax duñu ko def mooy conditionnel yooyu tubaab yi du ko def te sax conditionnel boobu taxul ñu rétablir ak honneur waa ji bu dee ne dem nañ ba xam ne li ñu waxoon du dëgg moo tax médias yi ay poison lañ li ci ëpp dañuy yàq ñenn ñi yàq katu der yu mag lañ mooy lu mel noonu imam diw bu ñépp xam détourné na keesu jàkk ja laata nit ñi di def enquête justice bi jaar ñuy kii ba xam ne du dëgg deram yàqu na ba pare kan moo koy rétablir ak kenn du ko def à la une buñ nee liñ waxoon amul ca gannaaw lañ koy def fa annonce ya fa gaayee annonce publicitaire boo mayul ca suuf lañ koy def wala avant foofu ci lu ndaw ne nous regrettons wala yu mel noonu Seydina Omar ibn al-Khattab anhu daal di woolu al-Mughira ibn mu laaj lu ko ne ko waa diw mii toog xam nga ko muy dehqaan bu waa Bahrayn lii la wax alal ji nee na lii nii de cent mille yi foofale ma la tegoon fa ñoom nga jiite fa dégg naa lii nii nee yow yaa ko luubal al-Mughira ne kadaba aslahakallah ne ko wax na lu amul kadaba waxul dëgg de lii mu ne cent mille yi man maa ko luubal waxul dëgg aslahakallah yow Seydina Omar yal na la yàlla yéwénal yow xalifa bi waaye moom mii kii nii li mu wax du dëgg innama kaanat mi'atay alf ne ko déedéet deux deux cent mille la woon deux moom cent mille la la wax deux cent mille laa ko joxoon moom bi mu waxee loolu Seydina Umar ibn al ne ko waaw fama hamalaka ala hada waa lan moo waa ah man dama fo xam nga lii danga naan bi mu nee bi mu nee waa ji waxul dëgg lan ngay xalaat kene mu ne loolu amul kii man lay tuumaal du dëgg mais mu mu reconnaître mais waxul dëgg lan la waxul dëgg cent mille la wax mais ëppoon na lool deux cent mille la Seydina Omar nag radiyallahu anhu ne ko waaye yow lan moo lan moo waa xamalaka ala haala lan moo la yóbbe ci nga jël deux cent mille ci alalu askan wi bu doon waxi tey hein alal ji ñépp bokk nga jël ci deux cent mille denc ko pour yow moomale ko sa bopp mu ne ko al ayaalu wal xaaja ah njaboot jeeg soxla yi rek moo taxoon ma def lool fa qaala Omar Seydina Omar nag wax dihqaan bi ne ko maa taqul ne ko yow looy wax léegi looy toll ah ndax kat yow da nga ñëwoon di tuumaalaate far mbir mi rek yow lañ tuumaal mooy ne ki ngay tuumaal d'accord na mais nee na nag du cent mille yi nga indi ah ëppoon na lii kon li des anamu waa ji affaire bi da koo jële kaw moom mu ne laa wallaahi la asuddaq la asduqannaka maa dafa'a ilayya qalilan wala kathira léegi nag mu xam ne mu ne Seydina Omar léegi nag dinaa waat naa ci yàlla dinaa la wax dëgg lii lépp ay manigas la yu ma tegoon rek moom mii ne di al joxuma lu tuuti joxuma lu bari léegi wax ji day nekk feneen wax ji day nekk feneen mooy dixxaan bi monsieur le maire moom léegi moom ndax affaire bi moom day mujj daa bëggoon waa ji nañ ko accabler ba tax monsieur le président duñu ko proposer waat comme gouverneur far mbir mi mujj nag nekk nag euh, paaka bi dellu ci moom mu ne kon finalement dinaa la dëggal masumaa jox dara wat naa ci yàlla joxuma lu bari joxuma lu tuuti léegi nag Seydina Omar nag léegi nag tuur ne kon ci euh, al-Mughira waa yow Seydina Omar ne ko mais ma arabta ilaa hada mais kon yow kii nee na joxoo ko dara dara kon yow lii nii loo ci bëggoon mu ne ko alxabiisu kadaba alayya fa ahbabtu an axziya an uxziya mu ne ko alxabiisu ku bon ci kadaba alayya comme que daf maa fenal comme comme que daf maa fenal waxal ma lu dul loolu ah man maa man maa ko topp ci jeu mooy réponse de la bergère à la au berger voilà mooy ne nit li la jéem a enfoncé nga fekk ko ci jeu waaw mu ne man comme que dafa ñëw ndax al-Mughira rek dafa bokkoon ci ñooñu nga xam ne way rëy xelu arab yooyu moo tax dañ doon wax naan gi gën a rëy xel ci arab yi jamono yooyu cinq lañu moom ci waa Saqif moom la ak Abu Sufyan fële ci waa Quraysh ak ñoom ñoom kii euh, am euh, Amr ibn al gaa yooyu ak ñoom Muawiya ak ñooñ mooy ku rëyoon xel la mu mu mu topp dixaan ci jëwam mu ne ko moo tax Seydina Omar ne ko waaye yow léegi yow lan moo taxoon kon mu al-Mughira lan nga jublu woon ci lii ba naan yow du du cent du cent mais deux mille la woon deux cent mille la woon mu ne ko alxabiisu kadaba alayya ku bon kii def comme que def naa fenal di ma waxal lu amul fa ahbabtu ma bëgg nag an uxziyahu toroxal ko gàcceel ko moo tax ma waxee nii am naa ma waxee lii soo léegi moom mooy dugg ndax kon mooy cent mille ko jële réponse de la bergère au berger wala du berger à la bergère voilà kon loolu la woon kon bokk na ci ñi nga xam ne moo ubbi ñi ubbi fële Hamadan ak bokkoon na tamit ci ñi nga xam ne ñoo ubbi Ubul la newoon na fa tamit gouverneur daal di fay toogal ki nga xam ne mooy Utba ibn Ghazwan ba mu fa jógee moom nag ginnaaw li nga xam ne mooy xilaafa Seydina Omar Seydina Othman ibn Affan ñëwee daf ko faa bàyyi muy Kuufa mu jiite foofale mu daldi jiite fi nga xamante ne mooy Kuufa newoon le gouverneur de Kuufa fële ca Iraq bi nga xamante ne ci xilaafa ginnaaw gi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan moom tamit mu daal di koy ndax après après Seydina Ali da ko da ko da ko mooy da ko jële woon foofu mooy jiiteetul woon ci xilaafa Seydina Ali moom jiiteetul woon fi nga xamante ne nii mooy Euh, euh, mooy Kuufa bi Seydina Muawiya radiyallahu anhu ne xalifa nag mu gis nit ñépp daldi ànd ak moom mu daldi dem daldi jaayanteeg moom mu daldi koy delloo ca fonction wam yam ne woon mu daldi jiite Kuufa foofale fa la ne woon moom Seydina al-Mughira ba ni muy génne àddina ci l'an cinquante ci li ñu ëpp wax ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi génn àddina ci l'an cinquante ci la euh, génn fi nga xamante ne nii mooy àddina moom Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bi nga xamante ne nii ci la génn àddina keroog jarir ibn seydina jarir ibn abdillah albajaliyu radiallahu anhu ki nga xamante ni keroog mu def benn discours moom seydina jarir ibn abdillah albajali mu ne keroog bokk na ci lim waxoon moom seydina jarir ibn abdillah bi nga xam ne ci la al-Mughira ibn Shu'ba génnee àddina mun a usikum ndax ki ko nettali mooy Ziyaad ibn Ilaaqa mu ne sami'tu jariran yaquulu hiina maata al-Mughira ibn Shu'ba mu ne dégg naa Jarir ibn Abdillah keroog bi nga xam ne ci la al-Mughira génne àddina mu ne uusikum maa ngi leen di dénk bi taqwallahi ci ragal yàlla bi taqwallahi ci ragal yàlla wa an tasma'u te ngeen dégg wa tuti'u ngeen topp hatta ya'tiyakum amir ba comme que amir bi génn na àddina léegi nag li ma leen di digal mooy seen njiit bi génn na àddina ragal leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla te ngeen dégg di topp ba niñ leen di utale keneen ku ko remplacer istaghfiru lil Mughira ghafarallahu la ñaan leen li nga xamante ne nii mooy njéggal ki nga xam ne mooy al Mughira ibnu Shu'ba ghafarallahu lahu yàlla na ko buur yàlla jéggal fa innahu kaana yuhibbu al-aafiya ndax ku bëggoon li nga xam ne mooy am féex la ak aafiya daal di mucc nekk koo xamante ne dangay féex ci sa jaamu yàlla moom ku bëggoon lool la am na ci beneen riwaaya fa innahu kaana yuhibbu al-afwa ndax moom ku bëggoonum njéggal la kon noonu la génn àddina moom Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu